bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiin almabuuti raxmatan lilaalamin seyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmaciina amma baad kon ginnaaw bi ñu sante suñu borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, ñu ngi leen di nuyu di leen wax assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala di leen ndokkeeli ci koor gi di ñaan boroom bi daldi ñuy nangul lépp luñ ci def waaw may ñu ci sax yéene goo xam ne amaana am nañu ko amoon te xas ta boroom bi def mujj gi mujjuñ koo matal waaye yàlla na yéene yooyu sax nal na ko mottali loolu yomb na ko yàlla na ko def eh, tey nag insha allahu taala comme ni nga xam ne noonu lañ ko faraloon di defe ci koor yi muy waxtaan yi nga xamante ne nii moom lañ doon fàttali wante te at yi weesu yépp ñu ko doon def soppe ci koor gi jamono jii nag suñu borom mi nga xam ne mooy soppandeku ci mbindeefam yéeg àddinaam beeg lu ko neex ci lu ko neex moo def ne ren moom euh, mooy nii ñu ko gise noonu lay demee waaw noonu la ko bëggee te noonu la ko dogale di ñaan borom bi tabaaraka wa laa lépp loo xamante ne nii lu ciy tukkee la ci waxtaan wi mu nekk loo xam ne luy jariñ la loo xam ne bokk ci yim doon xaar ci mbindeef mu ne ci ñun loolu yomb na ko yal na ko def insha allahu taala dañu tànnoon ngir waxtaane lenn rekk ci téere bi nga xam ne moom lañu wàcce moom la wàcce ci ndawam bi aleyhi salaatu wassalaam ci weer wi ñu ne muy alquraanul azim di ci waxtaan euh, ci yenn aaya yoo xamante ne nii suñu boroom tabaaraka wa taala da ciy wax ñi nga xam ne ñoom la ne ñooy ay jaamam nan lañu war a mel nga xam ne ci suuratul furqaan insha allahu taala mu ko fa leeral fi nga xam ne falay lay euh, ci aaya 63 bi di wax ba'da a'udhu billahi minash shaytaanir rajiim wa ibaadu rrahmaani alladhiina yamshuuna 'alal ardi hawnan wa idhaa xaatabahumul jaahiluuna qaaluu salaaman ba ni nga xam ne muy tàmbalee ci aaya boobu ba ni nga xam ne fa la koy jeexale ne walladina yaquluuna rabbana hab lana min azwaajina wa durriyaatina qurrata ayun waj'alna lilmuttaqiina imaama muy aaya yooyu nga xam ne suñu boroom moo fay melale ñi nga xam ne moom moo leen ne ñii ñooy samay jaam ñooy jaamu ki nga xam ne arrahmaan mi fees dell ak yërmande waaw ba pare mu daldi tànn ci turam bi nga xam ne muy arrahman nga xam ne moom fees dell ak yërmande nga xam ne ci ci la yemoo ci arash ci la wàccee alquran arrahman allama alquran ci la xamale ci tur boobu la jaare xamale ci li nga xam ne mooy alquran ji nga xam ne fiihi hudan linnaas njubug nit ñépp ci la ne waaw kon bu nee jaamam yooyu ñooy ñan ak yan melo lañu ame yooyu jullit bu ne war na koo xam ngir xam gu ñu xam ne nekk jaam nangoo nekk jaam ak jaamu yàlla looloo ñu fi indi kon ni wax na rek binduma nit ñi wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'budun mooy bindul jinne yeeg nit ñi lu dul objectif bi mooy ñu koy jaamu waaw nangoo toroxlu wommatu ci ay ndigalam waaye sori ay tereem xool lépp loo xam ne ngërëmam foofu la ne fii la sama ngërëm ne ñu ciy ne li nga xam ne sori na ngërëmam ñu daal di koy sori kon nag suñu borom fii tabaaraka wa taala daf ñu fi wax di melale ñooñu jaamam yooyu nga xam ne moom la tàmbalee ne waa ibaadu rahmaan ñuy jaamu arrahmaan di boroom bi nga xam ne moo fees dël ci yërmande waaw jaamam yooyu mu indi fi ay melo yoo xamante ne nii ah, dinañ leen gis benn par benn insha allahu taala mu tàmbali ngir baña a dem direct au kon suñu boroom daldi wax kon ci suuratul furqaan mu wax kon ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim mu ne wa ibaadu rraxmaani alladiina yamshuuna alal ardi hawnan wa idaa xaatabahumul jaahiluuna qaaluu salaaman والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكي وكان بين ذلك قواما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما walladina laa yad'uuna ma'a allahi ilahan axara wala yaqtuluuna an-nafsa allati harrama allahu illa bilhaqqi wala yaznuun wa man yaf'al dhaalika yalqa athaaman yud'af lahu al'adaabu yawma alqiyaamati wa yaxlud fiihi muhaana illaa man taaba wa aamana wa 'amila 'amalan saalihan fa ulaa'ika yubaddilu allahu sayyi'aatihim hasanaat wa kaana allahu gafuuran rahiima wa man taaba wa camila saalihan fa innahu yatuubu ila allahi mataaba walladiina laa yashhaduuna zuura wa idaa marruu bil lagwi marruu kiraaman walladiina idaa dukkiruu bi aayaati rabbihim lam yaxirruu alayhaa summan wa umyaana walladiina yaquuluuna rabbanaa hab lanaa min azwaajinaa wa durriyaatinaa qurrata a'yunin waj'alnaa lilmuttaqiina imaaman. Sadaqallaahu al-aziim. kon suñu boroom tabaaraka wa taala mu tàmbale ci melo jaamam yooyu mu wax mu ne wa ibaadu rraxmaani alladina yamshuuna ala al ardi hawna wa ida xaatabahum aljaahiluuna qaalu salaama mu ne jaamu yàlla yi nga xamante ne buur yàlla moo leen reconnaître nekk jaam nangoo nekk jaamam mooy ñi nga xam ne bokk na ci seen melo yi lim njëkk a wane fii mooy mu ne alladina yamshuuna ala al ardi hawna bu ñuy dox ci kaw suuf dañuy dox ànd akuk dal akuk teey wa idha xaatabahumul jaahiluuna qaalu salaama ñi réere seeni mbir wala ñi nga xam ni ay yéeféer lañ wala ay jullit lañu waaye xamuñu leen ndax xamuñu ni nga xamante ne noonu lañu war a doxaleek jaam tout court buñ leen joxaleek kàddoog ñoom jokkalante kàddook ñoom ci loo xam ne du noonu xaalu salaama ñu nangu ñoom li ñuy répandre mooy baatu jàmm les xam naa les ambassades. ah. kon mudir sëñ Talla boo mënee kii euh, euh, couper micro gaa yi. voilà. xam naa boo mënee couper micro yi. waaw ah. kon mooy jikko bi jëkk mooy laa yamshuuna ala alladina yamshuuna ala al xaw hawna mooy dañuy dox ci kaw suuf ànd dal ak wàcce seen bopp te xam ne suuf si ah, borom bi nga xamante ne nii moo leen fi indi bëggul te gërëmul ku fiy dox di rëy rëylu waaw comme li nga xam ne rek moom la Seydina Luqman doon wax doom ji doon ci ne ko booy dox walla tamshi fil ardi maraha innaka lan taxriqa al ard wa lan tablugha al jibala toola Seydina salaam mu ne doom ji bokk ci yim ko doon wax naan ko wala tamshi fil ardi maraha mooy bul dox ci kaw suuf di rëy rëy loog wane puukare boo xamante ne nii loo am wala lu la loo xam ne loo mérito tax ngay wan nit ñi ne yaay diw wala yaa am nàngam di rëy rëylu ndax loo rëy rëylu rëy rëylu innaka lan taxriqal ard manoo fee dox di bondeeka tëbëka dal ba xotti suuf si walan tablughal jibaala toolaa loo yëkkatiku yëkkatiku tamit manoo kawe kawe ba tolloog montagne waaw nit ki nag moo tax mënoon ko woon waqsib fii mashik booy dox na nekk dox boo xam ne bu jub la nga dox doxinu ñi nga xamante ne ñooy nit ñi nga xam ne ñoo wàcc seen bopp wute nag nag doxu yambar di wane ne dangaa yambar wala dangaa tooy déedéet mooy doxal dox goo xamante ne nii amul loo ciy def ngir nit ñi di jànge ne yow nii nga mel waaw ndax xam nañ ne suuf sii ñuy dëgg am na ñu fi dëggoon ñu leen jiitu ñoom ñépp ñu ngi ci biir suuf ñu ko ëppale woon moom miy def loolu ci domaine boo man di woote rek ci wilaaya ci am am man man am na ñoo xam ne jaar nañ ci kaw suuf ëppale woon la ko te ñu ngi ci biir suuf te boroom bi sàkk asamaan ak suuf mooy ki nga xam ne moo tere nit kiy doxe noonu di dox ci kaw suuf waaye du dox nii kese waaye mooy di dox di wër ci kaw suuf si foo jaar bëgg faa wan ne yow yaay diw suñu boroom ne ñoom loolu façon boobu bokkuñ ci ñooñu waaw ñoom meluñ noonu moo tax wa isa idha xaatabahumul na qaalu salaama ñi nga xam ne xamuñu leen dañoo réere seeni mbir ak luñ man di doon lu tax nga bëgg yow foo dem nit ñi war a xam ne yaay diw yaay kan ba nit ñi war laa xam yaay diw waaw suñu boroom ne ñi leen xamul réere seeni mbir wala yéeféer yi wala ñooñu buñ leen gisee di jokkalanteeg ñoom kàddu gu noonu joxuñ leen seen gëdd walla di leen di leen jéem doyadal wala di leen dañ naan ah, ñoom xaalu dañuy wax salaaman jàmm mooy ne jàmmay tukkee ci ñun waaye du lu ñuy wax noon kese mooy ginnaaw bi nga xam ne ci la wane ne ñoom noon li ñu mel tax nga xam ne seen doxin ci kaw suuf seen doxalin ci kaw suuf mooy dañuy nekk ñoo xam ne mutawaadi'in dañuy wàcc seen bopp bu ñëwee di jox di di di am relation nit ñi tamit ci relation boobu lañuy la doxaleek ñoom waaw mooy nit ki dafa war a xam ne pour mu bokk ci ñii mooy il faut mu mën a mu mën a nangu yi mooy jikko yi mu nangu koo am mu xam ne moom soxlawul fu mu dem ñu koy xam waaw te ñu xam ne ñun lanaa fi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam uswa mooy suñu qudwa mooy suñu royukaay te ndax moom de sallallahu alayhi wa da doon dem ci ay bërëb ñu koy jànni waaw ba mu newee Quraysh di woo nit ñi day ñëw am na ñoo xam ne duñu ñu ko sax faale du ko sax déglu du ñu xaar sax mu agsi waaw lu ñu xaar sax buñ ko gisee rek commencé def seeni mbir comme nañ doon def yonent Yàlla Nuux alayhi salaatu wassalaam waaw buñ ko gisee kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asaabi'ahum fi aadanihim wastaghshaw thiyaabahum wa asarru wastakbaru istikbaara waaw bu ñu ko gisee muy ñëw bu leen di mais façon bu ne dinañ ko def ngir bañ a dégg li muy wax ja'alu asabi'ahum fi adanihim buñ ko gisee rek ñu ne oh sawaay a ngi ñëwati gaa yi jël seen baaraam yi saañ ko seen nopp yi ngir bañ a dégg mais yemuñu foofu wastarshaw thiyabahum ñu jël seen yére yi daal di koy ne ñàkk koo dégg rek du doy mais kii di ko gis rek wóorut ñu jël seen malaan yi seen yére yi sàngoo ngir bañ koo gis wa asarru wastakbaru istikbara ñu wéy continuer ci liñ meloon continuer di rëy rëylu waaye ñaanu leen yàlla ci saa sede def na fa ak ñoom ay ay ati ati at waaw comme li alxuraan wax kon loolu mooy nit ki noon nga war a mel alayhi salaatu wassalaam fu ne lañ ko jànni waa Quraysh dañ ko doon jànni mu dem Taif waa Taif jànni ko pour pourtant neewul man ma iye ñii dañoo repp hein kon xaaral keroog bi malakal jibaal malakul jibaal ñëw bi mu jógee Taif ñu daq ñu ñu gaa yi xaañ ko sànni ko ay xeer mook Seydina na xaari Haarisa radiyallahu ta'ala anhu ndaxa bi malakul jibaal ñëwee ne ko sa boroom gis na li nga xam ne loolu la la say waa ñooñ def moo ma yebal nag nee na boo bëggee ma jël ñaari al axshabayni ñaari montagnes yu rëy yi dóor leen ko ñu xam mbugale leen noonu waaw lan la wax dane suñu boroom jéggalal samay ñoñ ndax ñoom xamuñu waaw ba pare wallahi salawatullahi wa salaamuhu alayhi mu naan amaana moom ni muy jottalee la waaw amaana moom ni mu jottalee moo tax nit ñi pareeguñ ngir dégg ko te wallaahi buur yàlla bindul ko masa dox ci kaw suuf ku jottalee comme ni mu jottalee kon loolu mooy jikko jooju nga xam ne mooy yi muy wax fii yépp jikko la yoo xamante ne jaamu yàlla yi ñu ngi ko walle ci ki nga xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw mooy nii la meloon mu jóge foofu bi mu demee it c'est pareil bi mu bëggee ku dimbali diine ji ndax Makka xat na nanguwuñoo dégg nanguwuñu jiwu lislaam muy wër ci tribu yi waaw foire yi bu ñëwee muy exposer boppam di gaaral boppam ci nit ñi mais am na ñoo xam ne dañ ko doon jànni duñu ko sax xaar mu agsi waaw ñu naan ko yatiimu abi taalib bii na puus fële jirumu abu taalib bii lu muy def nii waaw ngir doyadal ñenn ñi dañuy ñëw ci seen tànt duñ ko sax faale dañ koy dàq mu dem waaw wa ida xaatabahumul jaahiluuna qaalu salaama neewul buur yàlla mbugal leen ci saa si déedéet déedéet waaw xatta loolu nga ne màkka la waaye bi mu nee madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ngir wan la ne aaya yii nii comme li yenn mufassiruna yi di wax ne euh, comme que aaya bi rahmatullah alayhi Makka la woon saar bi aayatu sayfi moo ko yi ñëw di wax xare ñoo ko dindi mooy loolu li gën a dëgër insha allah mooy benn abrogation ab benn ko waaw mooy ndax wuute nag euh, amul contradiction ak xare bu jotee ngeen xare waaw mooy maadaama moom mbir yi yow lañuy laal te nga man koo muñ muñul moo taxoon mu ne ko woon bim ne buñ leen tooñee bu ngeen di fayyu na ngeen fayyu lu mel ni liñ leen tooñ waaye wala in sabartum la huwa xayrun bi saabiriin bu ngeen muñee nag ah muñ de moo gën ngir ña mu ne yonent bi saa salaatu salaam kantaa yow fasbir waaw yow moom muñal te sa muñ na jaare te na ki koy waral te muy jaare ci moom na nekk que pour yàlla ñii nag moom lañu roy ci loolu wa idaa xaatabahumul jaahiluuna qaalu salaama bim nee madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam xadiis bu siiw bi nga xam ne ci la romb ndaw si mooy ñi xamul ndax ñi xamul nekkul rek ay yéeféer nit ñi buur yàlla moo moo def ci ku ne la mu namm ci yow ak koo man di doon boo ñëwee du tee nit ñi di la ñenn ñi di jëflanteeg yow comme koo xamante ne nii un pas benn waay nga comme ñoom ba mu rombee ndaw si ci bàmmeel bi muy jooy doomam bu faatu mu naan ko yaa amatallahi isbiri comme ni nee ci saxiixayn ne ko yow jaamub yàlla bu jigéen bi muñal mu ne ko ilayka nii fa innaka lam tusab bi yi ndaw si na ko toppal fële eh jàllal na le waay fan fa innaka lam tusab bi musibati dangeen a man fu ñu leen wax ngeen naan muñal muñal ah li ma dal mos ni méttee xam nga ne li ma dal dalaa dalul moo tax fa innaka lasta antal musaab yow mii dalaa dalul moo tax nga naan ma muñal wax muñal yomb na trop ay boo xamoon mooy rek day imaginer doom ji ni mu nga xam ne noonu la waajur rawatina waajur wu jigéen ni muy taqe doomam muy doomam yu ndaw génn àddina yonent ma lay saar saam romb ko ci bàmmeel bi muy jooy mu wax ko lool mu ne ko toppal fële eh li ma dal dalaa dalut rek moo tax nga naan muñal neewul eh mais kii dafa rek mais saxaaba aywa allez yi dumal lañ ma ko déedéet waxul kenn duma leen ko déedéet dafa dem continuer ak ñim àndaloon ci saxaaba yi radiyallahu dem am kenn ci ñoom ne ko i yow ne ndaw si mais yow est-ce que xam nga ki nga doon waxal sànq mu ne ko kan la xaw ma ko mu ne ko ko mooy mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom nga doon waxal moo doon wax ak yow mu ñëw nga naan ko nga naan ko jàllal na le li la dal damaa dal kooku it waxu ko ngir duma ko da ko wëgg a wanal wan euh, xamal ko ne yow ki nga doon waxal mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy gën ji mbindeef salawatullahi wasalaamuhu alayhi ndaw si tiit ci saase mooy doomam ji mu doon jooy mu far woyof ci moom waaw loolu mooy jullit ñooñ ñoo xamoon dëgg-dëgg kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu yëgee ne moom la mu pare ci jooy ya fàtte doomam ji mu doon jooy ci bàmmeel bi gaaw daw laajte ji këram ngir dem tuubi waaye bi mu agsee moom nee na man li ma ci njëkk jaaxal mooy gisuma fi ay garde quoi ci kër gi ñuy garde kër gi ñu taxaw ndax moom mooy image bu mel noonu la amoon waaw ndax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nekkuloon koo xam ne dafa jafe accéder ci moom bala ngaa agsi fukki bëkki néeg ak juróom-ñaar nga jaar ci ñoom waaw ku nekk dóor lay condition ne la daa fatu amul woon dangay ñëw rekk dugg mu ne man looloo ma ci gën jaaxal bi ma agsee waaye bawaab laa fa fekk waaw kuy taxaw ci bunt bi di filtre les sorties en ñiy entrer amul ay garde yu taxaw di ko garde amul waaw kon noonu lañ ko doon jànnee bi ndaw si ñëwee wax di jéggalu mu ne ko déedéet mu ne ko muñ daal dëgg-dëgg muñ mu ngi nekk ca tës gu njëkk ga bu mbir mi nee rës nga muñe foofu waaye te loolu la ko wax waaye jànniwu ko jànniwu ko kon wa ida xaatabahumul na qaalu salaama moom lañuy wax jàmm te moom la ñuy doxe tamit waaw bokkul ak tamit yambar ci say kanamu nooy nu ay noon déedéet ndax loolu moom lislaam bëggu ko lislaam da koo tere waaw moo tax ñii rëy rëylu ci kanamu seen moroomi jullit te buñ demee ci yéeféer yi di wan ne ñoo ñoo ñoo ñooñu kenn gënu leen yées jikko waaw déedéet nit ki day seen biir dañoo war a nekk ñoo xamante ne nii dañuy dañuy dañuy dañuy mën a muñalante jullit ñi di yërëmante waaw moo tax yonent bi alayhi salaatu suñu boroom li mu leen li mu li mu décrire ak saxaabaam yi radiyallahu anhum mu ne muhammadur rasulullah walladina maahu ashiddaau ala alkuffaari ruhamaau baynahum waaw mu ne ki nga xam ne muy seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasulullahi mooy ndaw yàlla ñi nga xamante ne ñoo gëm ànd ak moom lii mooy seeni jikko ashiddaau ala alkuffaar dañoo tar ci yéeféer yi waaw mooy yéeféer yi nga xamante ne ñoom xare kese moo mën a lijjanti seen mbir moo mën a tax ñu mën a soit ñu bàyyi nit ñi jaamu yàlla il faut nga xare ñoom parce que nee na ñoom du ñu jaamu yàlla mais kenn du ko fi defee ñooñu nag bu boobaa kenn du la ne da leen di wax salaama quoi déedéet ban salaama ñoon xamuñu salaaman gi ñu xam ñoom seenug jàmm seenug salaam mooy ci asayif mooy ci xare la ne moo tax mu ne ak jaam ak ak ña ànd ak moom ñoom dañoo tar ci yéeféer yu mel noonu waaw waaye ruhamaa baynahum seen biir nag dañoo yërëmante waaw kon wute na ñoom ñi nga xam ne seenu ngóor ñu ngi koy jaay ci seen mbokki jullit di jaay seenu fulla foofook wan ne ñoo am kàttan waaw ñoom duñu ko bàyyee kenn duñu moroomu gaay te boo leen gisee ci kufaar yi ñu lem seen ndodd yi mel ni ay ay ay xar yu yu ñu yar fu ñu ko ne acca mu topp ci waaw mu nekk leur kii de euh, esclave de service alors que bu nee ci mbokk jullitam yi muy jaay rëy rëylu kooku wute na sori ni nga xamante ne noonu la suñu boroom euh, di xaar ci jullit kon loolu mooy bi ci njëkk ñoom seen dikko yi mooy at tawaadu di dox ci kaw suuf di fi doxee di doxlanteeg nit ñi ci jàmm ak wàcc seen bopp du bu ñu dem tudduñu seen tur ñu mer ne dootuñ ñëw parce que ñoom ñooy diw man maa ko def sox dootuma fa dem gars yi xamuñu sama gëdd ko waa ma dem ñu may toogloo ci basan moo man maa ko def kooku mooy moom matul sax nekk taalibe bay nekk sëriñ bu def sëriñ la waaw wala dem nit ñi di la ganale fu ne ñu lay defal lu ne ngay rëy rëy lu naan seen lekk gi lu tax ngeen may defal lu mel nii xamu ngeen ki ma doon nit ñi sonn ngir yow ngir teral la ngay ñëw di waxe noonu kooku ko jiiñ ne sëriñ la mooy yaa ngi tooñ waaw kon ñoom meluñu noonu wa ida xaatabahumul jaahiluuna qaalu salaama mooy noonu lañuy ñuy doxe wàcce seen bopp te nag képp ku wàcce sa bopp suñu boroom yëkkati la ndax boroom bi rëy rëy màgg màggulu loolu moo ko bañal keneen ku boppam ku ko def dina la mbugal te faalewul conséquence bi ciy nekk biy jóge ci gannaaw kon loolu mooy jikko bu njëkk mooy wàcce seen bopp xam ne suuf sii du seen moomeel te dañ fay am àpp boo xamante ne bu ndaw la leen ci boroom bi jox te dinañ ci jóge te bu ñëwee dina leen laaj ana nan ngeen dunde woon ca kaw suuf waaw muy jikkoy biir waaye koy doxale ak nit ñi muy ko ci ñoom boo xam ne bu ñuy doxalee nit ñi day feeñ waaw dañuy xam tamit que ni ñuy doxalee ku xamul ak ku xam yemut waaw moo tax sànq ñu doon wax ne bu dee yéeféer yi nga xam ne ñoom ashidda alal kuffaar yi li tax saxaaba yi mel noonu mooy ñi nga xam ne ñoom noonu lañu mel loolu mooy alxikma wadu ma yanbaghi teg li war fi ñu ko war a teg jamono ji ko war a defe ak fañ ko war a defe xam nañ ñi nga xam ne ñoom xareet lañ war a def ak am na ñoo xam ne nag du noonu leen di xamal jéggal leen jëlale seeni mbir ndax xamuñu loolu mooy jikko njëkk bi ci tegu mu ne kon ah, mooy kon nekk ñoo xam ne dañuy wàcc seen bopp ci kaw suuf ak niñ fiy dëkkeek ni ñuy doxalee nit ñi te loolu mooy ñoom li ñuy jëfale mais bu dee keneen daa ñëw di am réaction ak ñoom loo xam ne du noonu ñu mën laa jéggal waaw mu ne bi ci tegu walladina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyaama ni ñu mel nii nag seen relation nit ñi seen relation ak yàlla moo njëkkoon moo tax mu mënoon a jàll yoon mu mënoon a jaar yoon mu ne walladina yabituuna mooy ñi nga xamante ne nii yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyaama mooy bu guddi jotee dañuy fanaan di sujjóot ak taxawal mooy di julli loolu nag tekkiwul ne dañuy bu guddi gi jotee dañuy julli guddi gi yépp déedéet yonent bi aleyhi salaatu wasalaam leeralal nañu ci sunna ko ne déedéet du demee noonu moo tax mbooloo ma ñëwoon daal ñëw ci këram ci saxaaba yi radiyallahu anhum daal di laajte nan lay jaamoo yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam soxna yi wax leen ñu mel ni dañoo xeeb mbir mi waaw ñii kenn ki ne moom day julli dootul nelaw kii ne day woor dootul arrêté keneen ki ne moom ay takk soxna sax lay baax yonent bi alayhi salaam ñëw biñ ko ñëwee soxna yi xabaar ko ko mu affaire bi tax mu mer waaw ndax kaana yaghdabu lillah yaghdabu lillah wa yarda lillah da doon mer ngir yàlla te doon gërëm ngir yàlla mu xam ne ah ñii ak rahbaaniya lañ nar a dunde te suñu boroom mooy ne dañuy dagg lépp ngir yàlla ci loo xamante ni ak ëpp mooy ak ëppale leen ci yóbbu te bu ñu ko defee bu boobaa mooy la daloon ñu leen jiitu woon ci chrétiens yi ñun doon wax ci suuratul Hadid du jaas moo leen di dal te yi amul ci lislaam mu daldi xutba ngir woo nit ñi ngir leeral arrêté lu mu gën a gaawe façon xalaat boobu waaw que moom moo mu ne maa leen dina a xam yàlla te maa leen ko gën a ragal te yi ngeen wax yépp mooy damay woor di dog damay julli damay damay nelaw di julli day julli di nelaw day takk ci soxna yi képp nag koo xamante ne nii moom sama sunna mooy gënalu ko daa daa bëgg leneen lu wuteeg sama sunna kooku bokkul ci man kon ci lañuy xame ne kon julli guddi du rek da fanaan julli gi yépp guddi gi yépp ngay nelaw ngay ngay julli rawatina ki nga xam ne dafa am soxna kon li nga xam ne noonu la Seydina Salman radiyallahu ta'ala anhu waxoon mbokkam ma waaw ba mu ñëwee laajte soxna si di ko wax naan ko moom daal ak a baax waaw taxaw katu guddi la woor katu bëccëg mu xam ne yaa problème lii du tagge de waaw ndax bari na loo xam ne nit ñi dañ koy wax jàpp ne tagg la mais bu ñu xamoon dëgg-dëgg waroon nañ ko rusa wax waaw jàpp ak tagge la ndeke du tagge mukk Seydina Salman radiyallahu anhu xam ne lii moom du tagge mu toog xaar ba mu ñëwee Seydina Abu Darda radiyallahu taala anhu wa ardaa waaw mu ñëw bëgg nelaw mu ne bëgg julli jot dafa ñëw mu ne ko lekkal mu naan ko damaa woor mu ne ko boo boo lekkul man duma lekk ci lekk gi mu lekk guddi jot ñun tëdd mu dem bay waaju jóg di julli mu ne ko déedéet tëddal demal nga yi waaw bàyyi ba ni nga xamante ne ci ceer bi ceeru guddi gu mujj gi ba muy jóg mu ne ko léegi man ngaa jóg nga julli waaw ne ko ndax xamal ne sa yaram dafa am ci yow sa borom dafa am ci yow xaq sa yaram dafa am ci yow xaq sa njaboot dafa am ci yow xaq bañ xëyee mu dem wax ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne sadaqa salmaan salmaan radiyallahu anhu wax na dëgg mooy noonu lay demee kon walladina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyaama waaw mooy jikko bokk na ci jikkoy jaamu yàlla yooyu nga xam ne buur yàllaa leen jagoo ne samay jaam lañu mooy il faut ñu utal ay ay dog seen bopp ci guddi gi waaw waaye nelaw guddi gi yépp ba mu jeex ba xaabaabal ci fajar gi daanaka yeewu ginnaaw ba ba jant bi génnee kooku moom bokkul ci ñii waaw te day bokk ci ñu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam doon wax bañ ko waxee waaju mel noonu mu ne kooku moom mooy nit la koo xam ne seytaane moo ñëw mbéewal ci nopp yi waaw ndax yab gum ko yab mu ñëw amul fenn fu muy fu muy tuur ndox ci ci ci yaram bi mu xool ci nopp yi mu ne ko fa cur ba mu doyal waaw ah. ndax yàq ko xam nga ne kooku mooy nag bokk na nag ci jikko yu ibaadu rahmaan yi mooy dañuy utal seen bopp ay waxtu woo xam ne dañ koy jaamu seen boroom ci guddi gi waaw du façon julli kese du julli kese li gën nag mooy boole yépp sàkku xam-xam nafar def ay istighfar daal di jàng alquran di taxaw di julli tamit di ñaan yooyu yëpp ngay boole waaw yooyu yëpp ngay boole kon walladina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyaama di sujjóot wa qiyaaman tey taxaw waaw muy li nga xam ne lool seen digganteeg seen boroom kesel ginnaaw bëccëg gi bi ñu nee nit ñi comme li Seydina al-Hasanul Basri doon wax rahmatullah alayhi bu doon yër aaya yi mu ne lii de comme ñaari aaya yi mu ne lii mooy njëkk bu njëkk bi alladina yamshuuna ala al ardi hawnan wa ida xaatabahum aljahiluuna mu ne loolu mooy seeni bëccëg noonu lañuy mel waaye bu guddi jotee ñu nekk ak seen seen boroom kaanu ida ida laylu arxa sitra da xalakin qaamu siraan li ixyaai dujunnaati waaw mooy bu guddi masoon a jot guddi gi bu ñëwee ba sànni mel ni darabam laytaayam mooy ridoom mu lëndëm këriis ba ñépp ba lépp dal qaamu siraan fekk am nañ luñ jot a nelaw ndax lool mooy bi gën mooy bi gën comme li mu waxoon ci yaa ayyuhal muzzammil qumil layla illaa qalila waaw nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila nga xam ne bu guddi di masaana jot noonu lañuy njëkkante ba lépp dal ba ñépp dal ñu jóg siraan nu gën a gaawe li ihyaa it dujun naate ngir dundal guddi yu lën biir lëndëm yi waaw ñoom ñu ngi wéet ak seen boroom waaw kon loolu bokk ci jikko yi nga xam ne ku bëgg a bokk ci ñiy fokk loolu nga ciy bàyyi xel te fexe di ko di ko di ci yar sa bopp waaw bul xeeb sax ñaari ràkk yu ndaw bul tàmbali nag dégg mbir mi ne commencé ne man xaaral damaa bëgg a bokk ci ñoom kon ni may def nga ñëw commencé def premier jour nga def vingt rakka vingt et un nga def booy yàgg bu yàggee tuuti da ngay tàyyeel lépp ngay bàyyi waaw moo tax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam doon wax li gën ci jëf yi mooy li néew li sax li sax même bu dee lu néew la waaw kon même bu dee ñaari ràkk ngay def par guddi sax yow bul xeeb lool na sax rek téyel foofu ndax buur yàlla tabaaraka wa moom xoolul li nga xamante ne mooy quantité boo xam ne qualité bi newu ci déedéet mooy nit ki noon ngay tàmbalee par ndànk-ndànk yaa Hanzala hakada sa'atan fa sa'a ndànk-ndànk rek waaw kon loolu bokk na ci seen jikko yi mu ne bi ci tegu mu ne walladina yaquluuna rabbana asrif anna adaaba jahannam inna adaabaha kaana garaama innaha saa'at mustaqarran wa muqaama mu ne bokk na ci seen jikko yi ñoom ñoo ñële jaamu yàlla yoo yële ja'alana allahu minhum yàlla na yàlla boole ñu ci ñoom mu ne bokk na ci yaquluuna dañuy wax ne walladina yaquluuna dañuy wax ne rabbana asrif anna adaaba jahannam buur yàlla yàlla na nga ñu wuññil te soril li nga xamante ne mooy mbugalum jahannama muy mbugalum safara ndax inna adaabaha kaana garaama ndax mbugalam nekk na mbugal mu tar muy doyadalaate moo xam ne day lëkkaloog nit ki waaw doyadil nit ki kon taqoog moom te ko ba te du ci jóge innaha saa'at mustaqarran wa muqaama waay waay safara moo ñaaw aka bon aka yées séjour ak nekkin bu fa nit kay nekk ak fa mu war a nekk mooy ne lii muy wax beneen ci jikko yi balee ji ci jaam yooyu mooy ne doyloowuñu ne ñun daal ñu ngi jaamu yàlla bon ñu ngi def ay nawaafil kon c'est ok ba jarul ñuy ñaan yàlla déedéet buur yàlla moo bëgg ku koy ñaan te ñaan mooy muxul ibaada waaw ñaan yàlla buur yàlla loolu ñaan ci boppam buur yàlla jaamu yàlla la boo xam ne boroom bi loolu la bëgg moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam doon wax naan bu ngeen wul woon def ay bàkkaar ci kaw suuf di ñaan buur yàlla mu leen di jéggal dina leen fi jële indi ñeneen ñoo xam ne dañuy def bàkkaar di ko jéggalu mu leen di jéggal waaw kon loolu naan doo man fi ma toll man rus naa di ñaan yàlla déedéet mooy yow xamoo iblis moo la nar a nax déedéet yonent yi mu salaatu wassalaam ñoo raw ñépp te suñu boroom waxoon ne ñoom yad'una yad'u ñoom dañoo nekkoon doon ñu ñaan raghaban wa rahaban waaw dañ ñu doon ñaan xemmeem ci li ne fi ñun xemmeem am suñu ngërëm waaye ragal doon moytu bañ borom bi teg leen am sànjam ak li nga xam ne mooy mbugal ma ne fa moom ndax buur yàlla mooy ki faalewul kenn mooy ki nga xam ne fa'alul lima yurid mooy buy jëf du jaam du nit du mbindeef waaw fa'alun aji defaa kon la lima yurid li mu namm kese te bu ñépp ñëwoon mu dugal leen safara yi dara amul kenn ku naan ko pour quoi borom bi lu tax nga ñuy dugal safara hein alors que ñun jaamu woon nañ la kenn du wax pourquoi nga mu def waaw moo tax ñi ko gin a xam ñoo gën a sonn ñépp moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon wax naan shayyabatni Hudun wa akhawatuha waaw saar boobu nga xam ne fa la ko waxe fastaqim kama umirt waaw cow wooral tegu tem ci li nga xam ne moom lañ la yónni mu ne saar boobook yi mel ni moom ñoom ab bi jaawloo mooy ku la gën a xam rek borom bi moo la ko gën a ragal ndax xam na ne mooy jëfal mooy mu ngi mu ngi am ak euh, mbir koo xam ne mais mooy santiment yi nit ñi naan boobu moo ko defee day ñaaw wala bon naa ci non non borom bi mooy yooyu yépp amut ci moom te kenn mënu koo forcer ci lenn waaw te du du kenn mënu la fexe ba li mu namm du daw te lu mu def noonu la gëne waaw kooku nag ku ko gën a xam moo ko gën a ragal moo tax ñoom malgré seen jëf yi ñuy def. waaw nekk ñoo xamante ne nii dañoo ah, woyof ci nit ñi mbindeefu yàlla yi nangoo torox ngir seen boroom waaye du tee ñu koy ñaan di ko ñaan mu musal leen ci mbugal mi nga xam ne mooy mbugalum safara waaw di ko wax ci seen julli yi waaye di ko wax en dehors seen julli yi di ñaan seen boroom naan rabbana asrif anna adaba jahannam mooy jaam loo man di am mooy dangay ngay muslu buur boroom bi tabaraka wa taala ci yi nga xamante ne nii mooy ay mbugal la yu mu teg ba pare tagg ñi nga xam ne ñoo koy ñaan ngir mu musal leen waaw naan suñu boroom yal nag ñu musal yal nag ñu fegal mbugalum jahannam ndax ja jahannama hay ku fa yàlla dugal dina dina day day takkook yow te foofaa ko bon fu nit di yendoo ko séjour ak fa muy ne waaw mooy at tadarru mooy al mooy ñaan gi duñ ci deñ waaw malgré lu ñu man di def duñu deñ di dellu di jàmm di tàllal seen loxo seen boroom ndax xam nañ ne seeni jëf du dara par rapport ak li nga xamante ne mooy borom bi tabaaraka wa taala waaw kon nag mooy ñaan dañuy ngànnaayoo ñaan ginnaaw lu ñu man di def jaamu yàlla guñ man di def du tee ñuy dellu ci ñaan bi nga xam ne wax nañ la sànq li yonent bi alayhi salaatu salaam wax mooy yukku li nga xam ne mooy jaamu yàlla ginnaaw loolu mu wax beneen jikko ba léegi ci ni nga xamante ne noonu lañuy ñuy yullee seen dayoy ak seen effort ak seeni bakkan ak seeni alal mu ne walladina ida anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kaana bayna dhalika qawaama mu ne ñoom mooy ibaadurrahmaan yoo yële mooy ñi nga xamante ne nii bu ñuy dépenser lam yusrifu duñu yàq waaw du ñu yàq de walam yaqturu waaye tamit du ñu ngott wa kaana bayna dhalika qawaama waaye nag ci diggante yàq ak ngott fa la ñuy ne mooy alwasatiya waaw mooy diggu dóomu waaw suñu borom loolu la tagge suñu xeet wi te loolu la ñu defal waaw ne wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata naka noon laa leen defe yéen ngeen nekk xeet wi diggu dóomu waaw waaw nga xam ne euh, mooy xeet yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy alwasatiya nga nekk koo xamante ne tout le temps digg doomu nekk ci li nga xamante ne nii doo ëppal waaye it doo am euh, euh, ak gàttañlu ci diggante boobu lay ne mooy dañuy jël seeni alal di ko def ci yoon yi nga xamante ni foofu la alal jara def waaye bu ñëwee ba ko fay def du ñu yàq nag ndax du ñu fekk loo xamante ne nii cent mën na koo def ñu ne dañ fay def deux cent déedéet loolu buñ la ci taggee taxul ñuy wax waaye walam yaqturu duñ fekk lu saa di def it ñu ne ñun quatre vingt dix lañ ciy def déedéet wala ñu jël seen alal rawatina nag koo xam ne day jël alalam di ko dépenser foo xamante ne nii mooy yàlla la kooku moom mooy c'est le dërëm de de de trop mooy yàlla moom dërëm boo ci def c'est le dërëm de trop yow lañ ko ndayaleeg. tànn biir gi kay yaay parrain bi yaay marin bi bañal waaw waaw te yaakaar naa ne sax ku ñëw bañ lay dédicacé yooyu moom mooy vraiment war ngaa seetaat sa bopp bu leen ñëw rek xas ñoom de mais seetaatal sa bopp yow ba ñu ñemee yow di ñëw ci yow euh, di la parrainer euh, simb bi ñu war a def wala tànn biir gi wala tournoi bi yow alaaji diw yow laay parrain bi war ngaa seetaat sa bopp waaw bala nga leen a wax dara seetal sa bopp ndax ku tegu ci yoon yaakaaruma ne gaa yi yabe nañ la dinañ la wax loolu waaw mooy du ñu yàq kat ndax borom bi bëggul ñu yàq inna allaha la yuhibbul musrifin buur yàlla nee na bëgguma ñi nga xam ne dañuy yàq lépp lu borom bi bëggul ñoo ko gën sori waaw waaye it li yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon ne bokk na ci doy na bàkkaar nit ki an yu dayya muy muy muy muy kii muy muy xiifal tey doy dal ki nga xam ne moom la war a dundal kooku it bañ koo dox lu jox lu mat kooku it loolu ba mu xamee ba xamee ne ñaar yooyu yëpp borom bi bëggu ci dara li mu bëgg mooy alwasatiya waaw li yunfiq du sa'atin min sa'atihi waaye nag loolu mooy du règle générale boo xam ne dañuy jël ne lii la ku nekk nay joxe ci réew mi na ñépp joxe dépense cinquante mille lool man da ne ndax gafaka yi tolloowuñ waaw ku nekk nag li wolof yi wax la nga yor rek moom nga duggee marché suñu boroom nag moo ñu ko jàngal bu yàgg li yunfiq du sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu allah laa yukallifu bi da leen a yi waaye li yunfiq dhu min sa'atihi ngir mu dépenser koo xam ne borom bi da koo yaatalal wërsëgam na dépenser na moom it na na na na yaatal yaatal li muy joxe ci nag dans la mesure du du raisonnable ak de l'acceptable waaw li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu képp koo xam ne nag ah borom bi daa daf laa xompal sa wërsëg waaw mooy yaatuwul comme ni mu defal diw wala daa kooku fal yunfiq mimma ataahu ma na ni dépenser ci li ko yàlla jox waaw waaye du ngànt nga ne man awma liñ kële am kon man duma def dara déedéet ku nekk fi sa bourse toll foofu lañ lay natte waaw ku nekk nag na sa bourse toll proportionnellement noonu ngay joxe te nga xam ne amaana buur yàlla sa yajalullahu buur yàlla xel séef naa def ba'da usrin ginnaaw Euh, li nga xam ne mooy mettit ak jafeñ-jafeñ dina def yusran ak yomb-yomb yooy yomb-yomb yu bari waaw kon mooy yàq duñu ko def ndax yàq façon la ci façon yàq ci façon euh, ñàkk taxawal justice ci kaw suuf ndax la ngay dépenser lu ëpp am na foo xam ne la fa ëpp am na feneen fu mu waroon a dem te doo ko fa def waaw walam yaqturu tamit di kof kofal ak kii buñ nee nii boo koy génne sax di di waaja yooyu tamit meluñu noonu waaw waaw nag ku leen ci nàññ nag ndax foo jaar nit ñi moom mooy yàlla yàllaa ne ñoom yàlla lañ teg seen kanam buur yàlla la ñuy xool moom lañ taxaw jàmm jàkkaarlook seen boroom jeex na faalewuñu dinañu bàyyi xel luy defari diggante waaye nag bu leen naree yóbbe nag ci def lu boroom bi bëggul loolu duñ leen ci topp waaw waaw ndax loo ci def am na ñoo xam ne loo def dinañ la leen kii li kii lim def du nii matut waaw am na ñoo xam ne loo def ñu ne matul am na ñoo xam ne ñoom comme que dañoo feebar feebaru nay loo def ñu ne ëpp na alladhina yabxaluuna wa ya'muruna naa sa bil buxl gaa yi nga xam ne dañoo nay ba pare di digal nit ñi ak nay waaw du ñu def de fii mën a bu ñu ne woon projet sàngam taxaw na na ku nekk lu mu ci mën na def moom du def mais ku nar a def mu décourager lool waaw ku nar a def rek mu décourager lool li fi yalwaankat ci réew mi yëpp boo ko naree dundal léegi maa la may fii ak at nga yalwaan ni ñoom waxul dëgg waaw dalay décourager loo rek waaw boo fi génnee zakat <laughs> attention ah yow joxe nga impôt xanaa war naa mën a taxaw palaasu zakat bi donner jusqu'à quand ah non kooku day wax lu amul suñu borom az-zakaatu bokk ci firi yi am numuwu li nga xam ne mooy day day day croissance la lay defal sa alal waa ñu bëgg laa gëmloo le contraire waaye ash-shaytaan ash-shaytaanu ya'iduhum ya'idukumul faqr waaw ndax shaytaane moo leen di diggu ñàkk système am lépp ak ñàkk la waaye ci biti nii daf leen koy leeralal wa zayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum ba jàpp ne nag fi la koom koom gi nag fi la ne waaw dee leen duy ci banque yi. waaw nit il faut retour sur investissement looy def nañ ci xaar loolu le loolu la leen di gëmloo prêt bu ne ñu dugg ci lu ne ñu dugg ci nga foog ne ñii ñu am nañu nga ñee leen ci biti nii ndeke lépp ay bor la buñ leen la fay leen tey dañuy saisir seen kër pour pourtant jàpp nañ ñoom ci seen bopp ak ñi xamul ñi leen di gis jàpp ne ñoom ñu am lañ waaw alors que ñooñu ñooy les vrais les vrais pauvres ndax c'est des sur dans ay surendettés yoo xamante ne buñ moyul euh, à waaye nag iblis yi moo lay gëmal ne malgré am nga ash-shaytaanu ya'idukumul faqr waaw wa ya'murukum bil fahsha di leen digal njombuteef yi di leen wan ne yooyu fala am ngi nekk suñu boroom nag ne sama jaam yi meluñ noonu déedéet ragal ñàkk gi seytaane di digal nit ñi du tax ñuy dépenser seen alal di ko jaarale ci yoon yu baax yi waaw bu ko def ci yoon wu du noonu bokkoo waaye bu ñëwee bay def duñu ngott dañuy nekk dañuy nekk juste million mu wax beneen jikko ci ñoom ginnaaw kon dépenser gis nga julli dépenser nekk ak nit ñi ci nekkin bu baax te dépenser boo koy def mooy yaa ngi def sa relation ak sa boroom mi ko sant waaye yaa ngi defar sa digganteeg nit ñi mu ne bokk na ci jikko yi nga xam ne moom la sama jaam yooyu de ah ibadur rahman amee mooy walladina la yad'uuna ma'a allahi ilahan axar wala yaqtuluuna an-nafsa allati harrama allahu illa bil haqqi wala yaznuun wa man yaf'al dhalika yalqa athaaman yudaa'af lahu al'adaabu yawma alqiyaamati wa yaxlud fiihi muhaana waaw mu ne bokk na ci seen jikko yi mooy walladiina laa yad'uuna ma'a allahi ilaahan aaxar mooy bokkaale du ñu woo du ñu jaamu jaamu gi ñuy jaamu yàlla du ñu ko boole keneen du bokkaale yu ndaw yi ngistal déggtal euh, non yooyu dépp mooy yooyu du am ci seenu jaamu yàlla waaye du bokkaale bu mag bi lu waay baax baax ci seen ci ci ñoom duñu dem nag balay teg palaasu yàlla jamais duñu dem mukk naan yàlla baax na waaye diwit baax na mel ni diw moom bu àndul ci bëgg-bëgg yàlla yi du mën a ne ñoom duñu ñu mel noonu xam nga ni ñu mel li mu njëkk a wax ci ñoom mais lii muy wax fii moo leen ko may waaw mooy nangu jaamu yàlla te bu ko bokkaale mais looloo leen may ñu nekk ñoo xam ne yamshuuna ala al ardi hawna wa ida xaatabahumul jaahiluuna qaalu salaaman looloo leen may tamit que wa ida anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kaana bayna dhalika qawaama mooy lii mu wax fii mooy pilier bi nga xam ne mooy li njëkk walladina ak ña nga xam ne ñoom ba léegi laa yad'una ma'a allahi ilahan axar du ñu jaamu jaamu gi ñuy jaamu yàlla du ñu ko bokkaaleeg dara waaw wala yaqtuluuna an-nafsa allati harrama allah illa bil haqq te du ñu rey bakkan bi nga xam ne buur yàllaa ko ñoŋal tere ñu faat ko ñu laal ko lu dul ci dëgg wala yaznuuna te duñ njaaloo waaw akbar wa man yaf'al dhalika ku def benn ci yii wala nga def yii yalqa athaman kooku dina dajeeg mbugal mu tar mu koy dal mooy nekk payam wala yalqa athaman dina dajeeg dinañ ko dugal ci biir jahannama xurwoo wala ñuy wax atham nekk ca biir jahannam wala montagne boo bële nekk foofu wala teen boobu nekk biir safar fa lañ koy dugal lii mooy lan mooy mooy al ixlaasu mooy jaamul yàlla moom dong mooy pilier bi nga xam ne jullit bu ne moom nga war a njëkke muy at tawxiid waaw ndax boo ko xamul rek boo commencé di def bokkaale dalay yomb ndax gaa yi fii wax façon wax yu ra yoo xam ne ci biti nii ku xamul da ngay jàpp ne yu rafet la alors que ko soreek rafet ak a rafet lépp cim xel lañ ko teg noonu te sax seen xel moom daa desee leer ndax bu leeroon ñu ñu waroon a xam ne vraiment leerul mooy li ñu nar a rafetal rafetu mooy jaamu yàlla te duñ ko bokkaaleeg lenn ku ñuy àndal dinañ ànd ak yow ngir yàlla ñu dem ci yàlla waaye nag jamais ñu daldi jaawale diggante borom bi ak ki nga xamante ne nii moom jaam la ni ñoom jamais ñu bokkaal ñu ñu ñu daal di koy ñu daal di koy jaxase boobu euh, jaawale déedéet ak ñu nit ki man di toll waaw. xam nga nasaraan yi loolu lañ manul mooy lii lañu amul walladina la yad'una ma'a allahi ilahan axar mooy ñu léegi ñi nga xam ne ñoom liñ def dañ ne ñooy ñi naan sayyidina isa alayhi salaam wal iyaadu billah doomu yàlla la wala mooy yàlla sax waaw wal iyaadu billaah ndax jaamu yàlla moom dong lañ manu bu ñuy wax ñuy mel ni jullit ñi comprendre li ñuy wax ñu naan ñoo ñun waxuñu ne yàlla daa am doom comme ni ñu xamee am doom mais dafa jàppe doom mais alquran loolu la wax ni wa qaalu ittaxada daa walada suñu boroom waxul ne ñoom dañ ne yàlla daa jur doom déedéet wal iyaadu billaah dane dañ ne yàlla mooy li naan adopté jàppe nit doom loolu ci boppam la yàlla ne loolu laa loolu ci boppam moo tax asamaan yeeg suuf yi nar a xar nar a dal seen kaw waaw kon walladina laa yad'una ma'a allahi ilahan axara duñu seen jaamu yàlla di ñuy jaamu yàlla faale wuñ ku kontaan ak ku kontaan waaw moom kay il suffit affaire bi benn affaire kese kay moo moo mooy seen problème waaw le na Siddiq waxoon radiyallahu anhu ba ko gaa yi ne ah, ba yonent bi aleyhi salaatu salaam al Isra wax ko Abu Jahlin wallahi huwa huwa Abu Jahl mooy père de l'ignorance dajeeg yonent bi aleyhi ci mbeddu Makka yi ci suba gi naan ko mal xabar ana lu xew ah mu ne ko ci guddi damaa demoon Isra dama demoon Jérusalem mu ne ko ah Jéru Jéru euh, Baytul Maqdis après nga xëy nga nekk fii mu ne ko waaw mu foog ne bon yonent bi aleyhi salaatu salaam lii nii bu demee moom di woo waa si ngir mu ñëw dégg li mu wax tem yonent bi aleyhi salaatu salaam changé version waaye mooy Abu Jahl moo tax. père de l'ignorance mooy mooy bàyyi réer yonent bi alayhi salaatu salaam moos nga ne dina leen wax dina ko wax dara nit ñi ñëw mu changer version parce que bëggul nit ñi yëg ko lu taxoon mu wax ko maanaam ko est kon bu ma woowee ñi nga xam ne ñoo dëkke alwaadi yi waa Makka fii est-ce nga leen wax li ma wax mu ne leen waaw rek mu yuuxu yaa ma'shara Qurayshin hey yéen waa Quraysh gaa yi dégg baat bi xam ne kii de baatu Abu Jahlin la gaa yi daw si gaa yi daw si nu mu gën a kay bi ñu ñëwee mu ne ko wax leen li ma wax yonent ba lay saa saa wax leen li mu wax waaw wax leen li mu wax ñu dem gaa yi ñii di tàccoo ko ñii naan hee tey tey nag bii moom moom mënuñu koo supporter ñenn ñi génn ci yàlla génn ci jaamu yàlla gi ñu ne woon ñu dem wax ko Seydina nañ leen dem wax ko ki ko gën a gëm bu koy weddi ñëpp di ko weddi ñu dem wax ko na eh, Seydina Siddiq radiyallahu anhu waa ji ñëw wax mu ne ko yow da koy waxal lu mu waxul mu ne sii moo ko wax mu ne bu dee moo ko wax dëgg la waaw loolu mooy mbiru jullit problème bi kay mooy ndax mbir mi wér na bu xasee wér jeex na waaw bu dee moo ko wax loolu mooy lan mooy nañ seet est-ce que xadiis bi wér na bu wéree jeex na sama jaamu yàlla gi may jaamu yàlla sax na ne nii lañ ko war a jaamoo ci alquran ak sunna jeex na man ci lay ne ah ñoom diw duñu kontaan de mais où est problème qu'il ne soit pas content après est-ce que day tax asamaan si changer place suuf si changer place déedéet waaw ah, walladina laa yad'una ma'a allahi ilahan axar mooy dañoo am fit booy jaamu yàlla da am fit da ngay am fit ci jaamu yàlla gi ngay jaamu yàlla waaw mooy ne moom bu dee ne dëgg moom lii la il faut nga nangu ceene il faut nga nangu ceene ne tabul nekk di xool kan moo ànd ak yow ku àndul ak yow ku ànd ak yow baax na ku àndul ak yow nga xam ne àndu kenn àndul ak yow waaw ñenn ñi ñoom nee nañ dañoo utu ay ay sëriñ ngir. mu mu mu jokkale leen ci borom bi mais sax ñoom utuñu ko woon ngir loolu ndax du ñu waxe noonu inna wajadna abaana la ñuy wax dañoo fekkoon suñuy bàyyi ala ma ci aw yoon daal ak doxalin ñun ñu topp ci waaw sa baay di murit ma dee ma ñëw nekkum murit tiijaan ma nekkub tiijaan xaadir ma nekkub xaadir waaye fi problème bi ne mooy boo demee ba ñañu ne ñooy ñoo représenté ne ñooy sëriñ si nar laa nax au lieu ñu woo la léegi jëme la ci yàlla ñu lay woowe ñu lay woo di jëme seen bopp bu boobaa yow sa départ mooy définir nan ngay tontoo ku doon sëriñ parce que rek mooy doomu diw kooku doo ko mën a ba day am problème ngir ba ko parce que tout le temps danaan ah mooy doomu diw de waaw xa amaana moo ko sañ de ñun xamuñu moo xam bu ko defee yow mu dugalaale la nag ci ay kéefër goo xam ne boo moywul ci bokkaale yoo xam ne ci ngay dee waaye bu doon ne danga koo utoon ngir mu jokk la ci yàlla jeex na boo demee ba gis ne ah fii kat tarxiis na dangay xam ne bon tarxiis na waaye yoon waa ngi fi ba léegi waaw walladina laa yad'una ma'a allahi ilahan axar buur yàlla du ñu ko jëndee kenn waaw jaamu gi ñuy jaamu yàlla ku leen ci fekk baax na ku leen ci fekkul nag yaa xam waaw muy ak tawxiid loolu il faut ñu nangu d'abord que ne du ma jaamu lenn jële fi yépp nangoo summeeku ci andaat yi ndax mooy bi gën a garaaw comme li mu waxoon Mawlaana Ibn Mas'ud yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne damaa laaj yonent bi alayhi salaatu salaam ban bàkkaar moo gën a ngand ci moo gën a rëy mu ne ko an taj'ala lillahi lillahi niddan wa qad xalaqak bi gën a rëy mooy ngay defal buur yàlla dend te moo la bind waaw bi ci tegu bàkkaar bu mag bi moom lay indi fii ne ñoom melunu ñoon duñu bokkaale yàlla waaye du duñu rey bakkan bi nga xam ne buur yàllaa ko xaraamal ñu laal ko moo ko ñoŋal lu dul ci dëgg mu ne ko bu ci tegu mu ne ko an taqtula waladak maxaafata an yatma'a ma'ak mooy nga rey sa doom bañ mu dund ak yow parce que bon bu fi juddoo mes économies mon salaire du tenir comment on va faire ah bon nañ ko faat nañ ko faat duñ ne nañ ko faat nañ ko avorter waaw mais suñu borom fii ay yi yu la xoolal li tax mu mu bi mu waxee lii rek mu teg ci wala yaznun mooy mu mu mu mu lëkkale diggante rey doom. mu teg ci ne du ñu rey bakkan du ñu bakkan bi yàlla ñoŋal bi yàlla xaraamal ne bu ko kenn laal lu ci dëgg ci saase mu teg ci wala yaznun te du ñu njaaloo ah neen dañoo foog ne c'est fortuit alxuraan du ay waxi waxi fortuit comme ni ni may waxe nii benn idée ñëw ma wax bii beneen ñëw déedéet haasha buur yàlla sori na loolu waaw lu ne daf koo teg fa mu ne mooy alxakim amul benn aaya boo xam ne danga naan nañ ko teg ci kanamu bii amaana du ci wàññi dara bañ cee wàññi dara nii mu mel nii la war a mel te nii la ko borom bi wàccee mu lëkkale bokkaale ndax bokkaale moo lay yóbbu ak ci booy faat nit sa yoon newu ci faat bakkan daldi woyof ci yéen moo tax gaa yi nga xam ne gëmuñu yàlla dëgg-dëgg rey nit ak daanaka moom naanum ndox la ñeemale xoolal yéefar rek li ñuy ray par bés ci xare yi ñuy décréter muy yëfi caaxaan dëgg tuumaal ay nit bombarder rey ñu leen neex mais mel ni garaawul quoi rien ne bouge fii mu ne daanaka dañoo dem ba miin ko waaw daanaka sax booy déglooti journal déggoo dee day mel ni yàgg yaa rien quoi parce que y a pas de mort tey loolu la la sa lisaanul sa conscience di wax waaw rey gi ñuy rey suñu mbokku palestiniens yi dafa mel ni dafa mujj mel ni lu ko quoi dafa léegi sax daanaka yenn yi dootuñ ko wax ndax lan ñoom na ma allahi ilahan axar gaa yi leen di faat te ñooñu ak rey nit seen yoon newu ci maadaama àndoog ñoom ci seeni façon xalaatin ni ñuy doxalin ñu éliminer la ak naanum ndox lañ yemale suñu borom euh, fii bi mu indee faat gi mu ne wala yaznun waaye te duñu njaaloo waaw parce que njaalookat njaalookat li mooy nekk daan majeure partie des njaalookat demul di njaaloo ngir am doom <laughs> ñoom ñépp sax kenn njaaloowu fi noonu rek pour am doom léegi nag bés bu ci doom naree tukki ñu ne problème am na ah problème am na nan lañ koy régler on va avorter ah ñu rey xale bi te bu dee dañ koo faat fekk jamono ji nga xam ne ci la malaaka mi indee ruux bi boobu moom moo ko rey ni tayam bu dee àggagu fa mooy def na bàkkaar bu rëy waaw moo tax société yi nga xamante ne njaaloo dafa tas infanticide yi day bari waaw infanticide yi day bari maadaam allahuma ba mu des bu dee daa dem nag mbonte gi dafa sax ci société bi ba mu nekk loo xam ne dañoo mujj jàppe ko lu normal bu boobaa moom dañ koy sax puukarewu comme façon réew yi ñu ne nga xam ne am na daaw wala ban année ñu naan ñi juddoo statistiques yi ñi juddoo ci hors mariage xaw ma ñoo ëpp lañ waxoon wala daanaka jege nañ ñi juddoo ci mariage waaw mu nekk loo xam ne lu ñuy fii la loolu mooy société boobu vraiment baytun xarib moom moom moo kër gu mooy tabax yooyu nga xam ne da kenn dëkkatu fa yàqu sa waay ñu fay ñu fa doon tuuri mbalit ba kenn newatu fa dara mook société boobu moo kër yooyu kër yu màbb yooyu bu yàgg ñoo yem dañuy dem ba mbir mi mooy li normal léegi la normal devient normal waaw li ordinaire oon di mbaax devient extraordinaire intolérable kenn du la fi nangul lool moo tax ñaar yi ñoo yem ñoo ñooy lëkkaloo foo fekk az ak qatlu nafs waaw moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam Mawlaana Ibn Mas'ud nee na ba mu ma waxee ne ma bi tegu ginnaaw bokkaale bàkkaar bi ci tegu mooy nga faat nga nga nga faat sa doom ngir bañ mu dund ak yow waaw naan laa problème économique yi peut-être que je serai licencié non cette grossesse là il faut faire quelque chose hein non non non kooku li am na yoo nañ jaay ay cons di jéem a travail conscience su nit ñi du ñoo ko wax directement mais seen wax yëpp ci lay jëm ngir pousser ndaw si mu def ko après moom mu foog ne loolu génn na ko ci quoi déedéet ibadur rahmaan yi nag bokkuñu ci ñooñu ñoom duñu boole jaamu gi ñuy jaamook yàlla ak lenn duñu faat bakkan loolul ci dëgg loolu day wone tamit faat bakkan bu ñu war a faat ci dëgg loolu dafa bokk ci jikko yi ibaadu rahmaan mooy bu bu ñëwee ba société bi ñu yàlla ne faat leen ñu ne suñu yoon newu ci mooy société ba yàqu na te kenn du fi nekk naan moo xam nga yërmande gi ak yooyu yéen a gën a yërëm bi bind jaam yi yéen leen ko gën a yërëm moom ah yonent bi aleyhi salaatu wa pen yi bu da ko doon appliquer moo ko doon appliquer boppam. Eh, keroog li mu waxoon ci maratul maxzumiya ndaw sa faboon te sëyn gaa yi ne mooy wax ak moom yii problème nar na am de yonent bi aleyhi salaatu moom foo jaar dina appliquer peine bi waa ku ñu mën a wax ngir mu man a dem tinu wax ak moom ngir euh, peine bi ñu xool nañ koy def ndax ah, ndaw si kilifa la de ci waa Quraysh de ñu wax Seydina Usaama radiyallahu anhu bi mu demee yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa mer wax waxam ju siiw ji waaye lim ci teg law kaana fa law kaana Fatima bint Muhammadin saraqat la qata'tu yadaha waaw même gis nga waaw bi mu leen waxee ne lii moo alagoon ñi leen fi jiitu woon ne leen bu doon sama doom wat wat naa ci yàlla ne bu doon sama doomu Seydina Muhammad di Sayyidatu Fatima a'adaha Allahu minha moo fa man maay dagg loxoom la wax kon kay kooku kan moo ko gën kan moo gën yërëm jaam yi yonent bi alayhi salaam mi nga xam ne suñu borom nee na dama laa yónni illaa rahmatan lil alamin dama laa yónni lu dul nga nekk ki nga xamante ne mooy ah, yërmande ngir jaamu yàlla yi waaw kooku moo doon rendi xarab moo doon loj gëléemam Makka boyroog bi muy aj loj na ci gëléem yi lu tolloog at yi mu def salawaatullah alayhi wa sallam alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam ci kaw suuf li ci des mu jox ko Seydina Ali ibn Abi Taalib wa huwa man huwa moom mu loj li ci des waaw te kenn ëpp leen yërmande saxaaba yi ku leen ëpp yërmande ginnaaw yonent bi alayhi salaatu salaam ci xeet bi Seydina Abu Bakar moo doon rendi xaram te yonent bi alayhi salaatu salaam nee ummati bi ummati Abu ki gën a ëpp yërmande ci samaw xeet ngir samaw xeet mooy seen Abu Bakar moo doon rendi xaram de loolu mooy makaarimul axlaaq waaw mooy walaa yaqtuluuna an-nafsa allati harrama Allahu illaa bil haqq ku fi def loo xam ne réew mu ñuy doxal sharia ñu waroo teg pen bi lu ñu ko war a faat dañu koy faat waaw buur yàlla mi fees dell ak yërmande te yërmandeem yaatu moo ñu ko digal. te ci def loolu ci la yërmande di tukkee loolu mooy dëgg-dëgg yërmande sax waaw ndax bu ñu ko defee rek gis ni injustice lay jeex ci kaw suuf waaye bu ñu ko bàyyee ah mooy li ñu gis ñun ñépp walakum fi qisaasi xayaatun yaa ulil albaab loolu nañu suñu boroom wax nekk na ci loi yi nii nga xam ne gaa yi yenn yi buñ ko defee pen yii ñu teg leen lu me lu askononteeg lañu def ci la réellement dund gi dëgg-dëgg nekk yéen yi nga xam ne am ngeen xel waaye ba ñu ko ñàkkee ci kaw suuf en ñu fi ëpp moo tax ñu jàpp ne nii muy doxe ci réew mu ne daanaka lépp ci réewu àdduna mi nii la normale waaw mu ne ñoom kon du ñu faat bakkan bu yàlla eh, ñoŋal illaa bil haqq lu dul ci dëgg waaye wala yaznuuna te duñu njaaloo wa man yaf'al dhalika yalqa ku def loolu di nga dajeek mbugal moomale mu ne kookale yudaafu lahu yudaaf lahu al-adaabu yawma al-qiyaama wa yaxlud fiihi muhaana falay sax te dinañ ko fulandil mbugal mi mu ne nag ba mu des mooy ku def yi buntub yàlla tëjuwut ila man taaba wa amana wa amila amalan waa avancé dam naa dañuy gaaw ah, mu ne illaa man taaba ba mu des ku tuub ku tuub mooy mbugal mi ko naroon a dal sax jahannama ak euh, la koy dal foofale loolu borom bi da koy baal wa amana mu gëm wa amila mu jëf amalan saalihan jëf joo xam ne jëf ju rafet la mu ne ñoo ñële fa ulaayika yubaddilu llahu sayyi'aatihim hasanat borom bi day soppi seen yu ñaaw def ko li nga xam ne mooy ay yu baax te buur yàlla wa kaana allahu ghafuuran rahiima borom bi masula dañ tadu dañ di nekk aji jéggalaakoon aji yërëmaakoon waaw moo tax Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu doon wax ne am na nit ñoo xam ne dañuy mébét ëllëg wooy seen yenn bàkkaar yi mënoon a yokk mooy ki yonent bi alayhi salaam doon wax rek ne comme ni nga ko wax na Abu Dhar radiyallahu waa ji day ñëw suñu boroom ne ah sama jàmm ne malaaka yi génneel leen ko bàkkaar yu ndaw yi mu def ñu koy génneel muy tiit naan ko yaa def lii muy tiit nga naan ko du mën du mën a la euh, nié naan waaw mu ne ko nag yii yépp soppi naa ko def ko yu baax waaw mu ne e borom bi am na yoo xam ne nag gisuma leen de amoon na yu gën a garaaw yii yoo xam ne ay kabira la yoo xam ne gisuma leen ci yu bon yu ma defoon yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ree ba ba ñuy feeñ waaw Allahu akbar mu ne ñooñu ñooñu ñi nga xam ne yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat waaye loolu kan mooy toog naan man ci laa kon naa permettre du defi bàkkaar à mukk déedéet ki mel noon sax loolu day wane ne yow bokkoo ci wal iyaadu billah kon mu ne waman taaba kon ginnaaw loolu mu ne waman taaba wa amila saalihan fa innahu yatuubu ila allahi mataaba ku nangoo tuum nag dellu ci yàlla kooku la nang buur yàlla di nangu ak tuubam te na mu gina rafeta rafete mu ne bokk na ci seen jikko yi diin laa yasharuuna zuur wa ida marru bil laghwi marru kirama bokk na ci jikko yi ibaadu rahmaan yoo yële mooy du ñu see du ñu seede ay caaxaan du ñu ko seede mukk waaw ak wax ju du dëgg du ñu ko fekke noo seulement du ñu ko fekke mais du ñu ñëw di ko seede du ñu ko fekke de moo tax yonent ba lay saa saa bu muy tudd bàkkaar yi ba ñëw ba ci xawlu zuur alaa wa xawlu zuur alaa wa xawlu zuur alaa wa lu zuur alaa waawee alaa yow ngeen ma yëgal leen maa ngi leen di moytandikuloo wax yoo xam ne waxu neen la du waxu dëgg di ko répété di ko répété ba saxaaba yi radiyallahu anhu ne aka moo neexoon ba ñu mébét sax que mu noppi woon ngir wane gravité wi waaw léegi moom nit ay wax wax joo xam ne amut mu wër àddina ñu koy ñu ñu koy dugal fu ne di ko bàkkoo loolu c'est tellement grave waaw mu ne wa ida bi bil wi marru kirama bu ñu rombee mboosóor yi mu ruural kiram la ñuy romb mooy duñ fa taxaw de a ah mukk ndax gars yi dañuy justifier li ñu nekk ndax yaa nga fa woon diwa nga fa woon waaw ba lii xewee yéen ñi naan baaxut diwa nga fa woon te moo lëpp xam-xam ñoom nag du ñu may benn jaam muy am lay wu mel noonu waaw walladina ida dukkiru bi ayaati rabbihim lam yaxirroo alayha summan wa umyaana bokk na ci seen jikko yi waaw mooy ne buñ leen tuddalee aaya yàlla yi rëy na waaw ndax mënoo nekk jaamu yàlla bu yàlla jagloo ba pare jikkoy rëy di nekk ci yow loolu c'est impossible buñ leen tuddalee aaya yàlla yi ñu fàttali leen xadiis yonent bi alayhi salaatu wa salaam fàttali leen alquran duñu rëy di wan ne bon lii ngay wax nii xamoon naa ko ah eh, saa yi ngay wax nii xamoon déedéet ñoom dañ ciy jànge di gis ne mbir mi ñoom lay waxal duñ ne ñoom diw lay waxal déedéet waaw ñoom dañ dañ ci duñu nekk ñoo xam ne lam yaxirru alayha summan wa umyaana duñu nekk ñoo xam ne dañ ciy tëx gumba ci duñ faale aaya yàlla yi déedéet te aaya yàlla yi buur yàlla waxoon na wa fi anfusikum si fépp la ko def kaw suuf rawatina ci seen biir xanaa du ngeen xool xanaa du ngeen ubbi seen bët yi gis seen bëtu xol yeeg seen bëtu yi ngeen di gis yooyu yépp mooy lu ne rek dañ ci gis jëfu borom bi di ci gis borom bi à travers loolu te duñu rëy rëylu ku leen fàttali seen borom ak kuñ man di doon mu ne walladina yaquluuna rabbana hab lana min azwaajina wa durriyaatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqiina imaama bokk na ci seen jikko yi ba léegi mooy ne ngam doon wax mais du ñaan gañ ñaan fële dañ doon ñaan borom bi daal di leen musal ci safaraaw jahannama ndax safaraw jooju de mbugalum tar na te day lakkook day tëkkook day taqalook ka muy mbugal lëkkalook moom fii nag mooy ñoom duñ ne man mucc naa faalewu ma ci des déedéet dañu naan rabbana hablanaa yal na nga ñu may min azwaajina ci suñu soxna yi wala bu dee soxna yi naan ci suñu jëkkër yi wa zurriyaatina ak suñu famille yi qurrata ayun loo xam ne mooy seral suñu bët waj'alna lil muttaqiina imaama te dañu ambitieux neewuñ yàlla nañu ñun daal sawaay garaawul quoi àjjana moom bu ñu fa newee ci ngunu ganaar sax baax na te àjjana mu ngunu ginaar mooy bu wan ne ñoom ñoom daal l'essentiel lañ dugg déedéet nit dangay ngay moo tax ñu ne waj'al lana waj'alna lil muttaqiina imaama te yal na nga ñu def ngir ñi ragal yàlla nga def ñu ñun ñooy seen imam waaw mooy nit da ngay ambitieux ku la nar a yemloo ci bërëb. ci station ne la yow doo dépassé fii bajal buur yàllaa ngi yor lu ëpp lool te di ko joxe te jaamam yi dong la koy jox ku la fi wax leneen daf laa bëgg a def jaam yeew la def la xar nga romb nga di topp ci am naan mbee bañal ñii dañu ambitieux waj'alna lil muttaqiina imaama waaw te xam nañ ne njaboot ju baax ak sët yéeg ñi nga xam ne ñooy suñu ñi la jiitu woon ñoo ñépp bu yàlla yàlla nga ñu defal seralu bët seral ci suñu bët nga xam ne duñu toog fenn ëllëg ñu naan yow sa njaboot ga nga bàyyi woon ñoo mujj ñi nekk yéeféer ñi nekk mbay mbandkat ñii di taxawaalu déedéet yàlla na bu ñu defal ñu mel noonu waaye te nga defal ñu ngir way ngëm yàlla yi ñu nekk seeni njiit lii mooy seeni jikko ci gàttal ndax waxtu yu jot na bala maa sama mbokk fayandee arrêté bala may arrêté sama bopp kon nag insha allah suñu borom ne ulaa'ika yujzawna al-ghurfata bima sabaru mu ne ñii nag ah ñoom de laay faye néeg ba muy néeg bu baax ba muy a'lal jinaan ajjana yu kawe ya ñii laa koy waajalal waaw wa yulqawna fiha tahiyatan wa salaama bu ñu fa demee dinañ fa daj te dinañ leen fa wax dinañ fa daje ay nuyoo ay barke yu tukkee ci seen boroom ak malaaka yee ki jàmm yu ñu leen di defal foofale kon xam naa insha allahu taala dañuy yem noonu di ñaan boroom bi tabaaraka wa taala ah, mu may ñu jikko yi saxal ñu ci saxal ci suñu njaboot defal ko jullit ñépp waaw te nekk ci jamono ju ne jamono yi lu xew rek